mais lii medd la su ma qaala laa mu ne non mais non yéen ñun daal ay ndaw ndaw yàlla li lañ wa fi sabilillah wa qad turtum fakulu lekk leen waaw léegi loolu mooy lan la ñuy jànge fii mooy jawaazu al ijtihad fi jaman fi zamani nabi waaw ak après mooy possibilité di def ijtihad boroom xam-xam bi waaye il boroom xam-xam la ñuy ku ko man pas un apprenti boroom xam-xam wala koo xamante ne amoo les moyens di def déedéet moom kooku possibilité wu muy joxe avion waaw ci li nga xamante ne nii mooy loo xam ne li mu xam ci diine mu gis loo xam ne lu bees la wala loo xam ne xamu ko mu de e mu daldi yulli xool li mu jot a xam ci diine mu daldi ciy joxe at waaw ndax bi mu gisee dane lii de médd la waaye mu ne leen lan non ñun ndaw ndaw yàlla non non duñ ko même medd waaye ñun man nañ ko lekk ndax lii wëg lii ba pare di sukkandikoo tamit ci alquran ndax mu ne waxamit tura tum te mooy aaya bi di junj aaya bi doon waxu ah, ah, ku nekk ah, illa man turra mooy eh, fa manit turra ko fa manit turra ghayra baghin wala an waaw ku lool te ñoom dañoo lool waaw kon mu ngi noonu ndax bu dee médd la Seydina Abu Ubayda ijtihaadam mooy lan bi mu ko njëkkee gis dana lii médd la te médd xam nañ ne dafa xaraam ndax suñu boroom nga ko wax waaye loolu yi xam ne possibilité comme Imam An-Nawawi wax mu ne dañ ciy am dañ ciy jàngaale mooy soppi sa ijtihaad loo xam ne da nga gis masala boo xam ne bu kii la nga ne lii après nga soppiwaat ko moo tax moom dafa soppi mbir mi ne non non lii dagan na même bu dee parce que yéen ci yoonu yàlla ngeen nekk te da ngeen a loru waaw te borom bi daganal nag la mooy loolu mooy jihaadam ku loru mooy li ñu la wax sànq fa ma ni turra mbir gi nga xam daa xaraam ci koo xam ne dafa loru nekk à condition mu bañ cee nekk di ëppal war di ci dellu kon nag lekk leen ñu lekk waaw kon loolu dañ ci jànge loolu waaw mooy ijtihaad jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye am na Abdullah beneen affaire boo xam ne. moom laaj souligné woon nañ ko bi ñu koy gis bi ñuy wax baat yi lu ñuy jàng ci fii mooy boo amee kilifa it loo xam ne ijtihaadam la joxe te mooy seen njiit te waxoon nañ la lool dañ ciy jàng ne mooy nit ñi foog naa est-ce la waxoon nañ ko que il faut ñuy am njiit waaw mënuñu yónni nit ñi noonu rek ñu naan wala bàyyi nit ñi noonu ñu naan ñun ñëpp a yem on est tous égaux noonu il faut ñu am njiit boo xamante ne la ñuy njëkk ba ñu commencé jàngati. lañ ci waxoon boo xam ne nag day consulter nit ñi kii ñu war a consulter waaye bu décision jotee il faut mu mu nekk capable ku capable di jël ay décision yu ferme waaw mooy jiit dañ ciy jàngi am jiit moo tax yonent bay sasam wa am mara mu jiital ñu def mu jiita alay ci suñu kaw Aba Ubayda kon mooy jiit dafa am solo moo tax yonent bu yónni woon ñetti nit rek yónni leen kenn day am koo xam ne moom la naan yow yaay jiite yow yaay ki nga xam ne yaay seen jiit waaw loo tax ñun war nañu roy lool waaw lool léegi kon léegi nag euh, kon loolu ci côté Seydina Abu Ubayda ak ijtihaad possibilité ci jamono yonent bi alayhi salaam waxuñ na noonu nañ ko fi bàyyi dem buñ demee laaj déedéet mais dafa ijtihaad ne lii maytala la waaye ah même bu dee médd la waaye eh, xam na ci texte alxuraan que ne médd moom dina dagan koo xamante ne dafa loru te ñun dañoo loru lekk lekk léegi ñam ko waxit yow bu la boroom xam-xam di waxee loo xamante ne nii gisoo lu ko dàq te mu nekk seen njiit defal bu fi nekk den lay naan non ah def mais man dawar laa dul defa ah. ndax bu boobaa yaa ngi fissuré mbooloo mi waaw tax ñoo xamante ne ñu ànd ak yow léegi cohésion bi ñu amoon amatul te yéen a ngi war a def loo xam ne da ngeen ko war a bokk def nga ñëw koo xam ne dafa indi ay ay wute moo tax keroog Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi Seydina Usman jullee ñeenti rakk foofu la ca Mina mais neewul ne man dara laa ko waaw dane alxilaafu kulluhu shar wute moom lépp lu yées la waaw waaw mu nekk comme que mooy amir ku jullita nee subhaanallah julli naa ko yonent bi saa saam ñaar julli ko Seydina Abubakar ñaar julli ko Seydina Omar ñaar waaw julli ko Seydina Usmaan ñaar tey mu julli ñeent teewul mu julli ñeent moo tax loolu dafa am solo ñun nag ñun nag vraiment dañoo nekkee ñun ñoo xam ne lool xamuñu ci ñun pour ñun il faut ñu wane suñu <coughs> différence <coughs> alhamdulilah da ngay mbooloo mu ànd nga jekki am nañ féewale loo xam ne masala bu ndaw waaw boo xam ne wute am na ci waaw yow parce que gisoo kee te kee moo jiite moo leen jiite ci loo xamante ni da ngeen a àndoon mais defal li mu wax waaw hatta Shafi'i bi nga xam ne xam nga Shafi'i la dafa jàpp ne képp koo xam ne dafa julli fajar <laughs> te xunóotoo <laughs> yow nga tay ko da ngay da moom foo jaar di nga sujjóotal <laughs> waaw di nga ko sujjóotal de yow di nga ko sujjóotal waaw pourtant imam Shafi'i ci boppam ba mu demee Irak Kufa dem te fa imaamu Abu Hanifa doon nekk rahimahullah mais xunóotul ne na ko ah moom mi jàpp ne xunóot dañ koo war a moom dañ koy xam nga xanaa fi <laughs> xam nga loolu moom opposé wu na mais yow bu dee kenn Shafi'i bi daa nekk di julli ci kanam ginnaaw Hanbali ano ah ab sa ab Hanafi fajar bu koy jiite ci jàkka ji kooku mënu la taxaw ne non imam yow eh man je suis un Shafi'i attention il faut ma xunóo da amoo ci droit yow imam bi li mu def day def bu boobaa wute yi day daanu fëre parce que mooy imam bu dee yow itam da ngaa nekk Hanafi nga ñëw di julli ci jàkk yoo xam ne Shafi'i koo xam ne mazhabu Shafi'i la jàpp jàpp ne même bu dee ne neewul Shafi'i la mais loolu la gis ne loolu moo gën a dëgër yore sa saa saa doon ku doon damay xulóo wala nga dajeeg moom ñeent doon na ko def léeg-léeg mu def nga tombé ci loolu yow mënoo ñëw ne non non non man duma bu jullee parce que nangam déedéet parce que loolu day teggi wute yi da est-ce xanaf yi man na taxaw ne man de imaamu Shafi'i bu doon dóor tey bu ma du ma jiite kat da nga koo ñemee wax waaye est-ce que bi mën naa ñemee taxaw naan imaam Abu Hanifa tey bu doon dundu tey du ma jiite kenn da koo ñemee wax moo tax ñun ñëpp a d'accord ne wute yooyu bu dee da ngeen am njiit boo xam ne benn ci euh, ixtilaafaat yooyu nga xam ne mu al mu'tabara yi nga xam ne dañ ciy bàyyi xel ndax ña ko wax am nañ habilitation def loolee boroom xam-xam yu ñu xam tey yoo xamante ne yu cré yu yu yu yu authentique kooku man ngaa def li mu wax graw waaw comme que moo jiite loolu dafa am solo te ñun ñu bari nag loolu lañ dul defati léegi waaw fiqhul imaama dafa am gis nga jiite dafa am fiqh spécial waaw te tamit yow boo jiite ngay bàyyi xel ñi nga xamante ne seeni wute yi dafa dafa dafa dafa mooy amuñ même vision que yow waaw loolu imam yi dañ cee war a bàyyi xel lu ne man daal sama mazhab lii la doy fo ba yow les autres topp leen neex waaye suivez-moi c'est bon en argent non non non non <laughs> kon nag loolu lu am am solo la mooy sëy naa boo way dañu leen waxee ñoom itam ñu gis loolu yi dañuy jàng rek attention yow mi jiite boo ñëwee wala yow boroom xam-xam bi boo nee nañ def lii wala lii buñ ko def wala lii il faut que di dalil mu leer surtout bu dee ñoo xam ne ay boroom xam-xam lañ ko nga wala ay sàkkukatu xam-xam lañ ñooñu so parce que du nit ñëpp soxla nga naan leen lii dalil baa ngi nii xam ne soxlawuñ lool ñoom liñ soxla rek nga ne leen est-ce que lii alxuraan daganal na ko wala déet wala sunna daganal na ko wala déet boo leen ko waxee loolu doy na leen mais ki nga xam ne sàkkukatu xam-xam la mais kooku loolu doyu ko kooku parce que xam-xam lay ut te te boobu daa war a xam mbir yi fan la teg ak delluwaay yi ba bu ko defee moom mu man koo takk ngir boppam waaye man koo transmettre moo tax Seydina Abu Ubayda da leen a wax lu leer waaw ñëwul rek ne leen lekk leen ah c'est bon ah lekk leen c'est bon tout de suite c'est bon ah le vite leer déedéet da may tax lii de médd la ginnaaw lu mu ne non non non ñun ndaw ndaw yàlla li la sallallahu alayhi wasallam ci yoonu yàlla lañ nekk te dañoo nekk bu ko defee ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu mu ngi woon ci armée ñoom Seydina Jaabir xam ne ah automatiquement dañ naan mbir mi mooy faman turra ghayra ba'in wala 'ad waaw ñu dañuy xam directement ne kii loolu la leen di dund bu ko defee mu daw xel ñu mën a bam leen lekk leen ñoom itam ñu lekk waaw et kuñ fanaan non ma je ne mange pas c'est quoi man lii dafa koo xam oh rab wii nga xam ne ma soo koo mooy man mi maa ko lekk lekku ma mooy façon yooyu tamit dëgg non ñun ñun dañoo feebar boo tax ñun vraiment <laughs> képp ku jiite dara ci ñun yal na la yàlla dëgëral <laughs> yow tey nga am problème <laughs> la ilaha illallah léegi kon côté nag mu ne fa qulu fa aqamna alayhi shahran wa nahnu thalathu hatta saminna loolu dañ koy gis ne bu la yàlla xéewalee yi na xéewale feeñ ci yow <laughs> parce que ñëwee yeneen way saasaam dale na loolu risque la wërsëg la bu leen yàlla xëccal bu mu leen defal ñoom itam loolu bañ ko gisee tamit xam nañ ko ndax Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu wax na leen lu leer que yi même bu nee médd la dagan na ci yéen alhamdulillah moom teg tawawul woon huwa huwa tahuru ma ahillu maytu déet moom ci côté loru gi la teg tawoo <laughs> voilà léegi ñu lekk hatta samit naa ba ni ñuy amee engraissé wo <laughs> xaw euh, <laughs> suqale ko daal di kii quoi waaw loolu dañ ci mooy bu la tamit na feeñ quoi fa wala wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith waaw say xéewalu borom dee ko waxtaane day feeñ yow itam mais borom bi dina xéewale nga mel ni kuy suulaat mbir mi déedéet waaw def ko rek ngir wane xéewalu borom bi mais pas pour wane sa bopp waaw voilà hatta samit naa waaw ak tamit yiñ doon jële ci dux nu yeeg yooyu day wane loolu di ko utiliser loolu it mooy côté graisse yeeg euh, ci jën yeeg lépp ci dagan graisse yeeg yépp mën nga ko utiliser moo xam de la nga cay liggéey euh, di wuteeg leneen nag leneen loo ci def baax na waaw <laughs> waaye di liroole waaw Seydina Abu Ubayda bi mu bëggee xam affaire bi vraiment dayoo riyaayam mu samp benn faar ci faaru kasaloo bi <laughs> jël gëléem bi dina màng tegal ko ak teg jaarale ko ci wet <laughs> ngir mën a mesurer day degré affaire bi ni mu rëy ko wax waaw boo bëggee natt yenn yi te manoo ko mesurer noonu da jël loo xamante ne eh, màgg na ni moom nga ne essayé ngir xam loo xam ne da nga ko koy natte xam ne ah kon lii daal di koy bi nii la toll ah je comprends kon daal mu ngi nii waaw <laughs> ah, mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu le ah. te tamit gars yi biñ leen lee togg leen ci ci orifice fi bët bi nekk neew ah non non non non mooy dégg ndigalit boo amee njiit dee ko dégg quoi <laughs> waaw moo tax yeneen tubaab saataan doon wax bu defal ne ngeen dem fenn ma missionné na utal leenum njiit ne leen ko ko topp topp nga ma waaye nag ku ko weddi ku ko man nga mooy voilà nag mu ngi noonu le léegi ginnaaw loolu mu ne ginnaaw gi ñu daldi fa euh, euh, wa tazawadna min mi washa'iq ñu daldi ut ci li nga xamante ne nii mooy ci euh, ndawalam joojee moom kasaaloo ji ay dagg dagg ci ay affaire ay mbir daldi yoo xamante ne nii moom lañ ay dog yoo xam ne moom lañ doon kii daldi koy muusal waaw weeral ko loolu moo tax imaamu Nawawi ne mooy al-lahmu allati quti'a li yuqaddad voilà loolu mooy masala mi ñu waxoon ne loolu dañ ciy jànge ke euh, mooy muusal muusal yàpp loolu lu dagal la waaw mooy lépp loo xamante ne nii ndawal la lépp loo xamante ne nii même bu dul ndawal loo xam ne day ga mën naa gaaw a yàpp loolu muusal ko ngir man koo conserver ci anamu conservation yëpp baax na maadaama la nga koy conserver du lu xaram waaw ah, manoo jël naan da boo duma c'est affaire bi boo ko dugalee ci biir sàngara trempé ko ci euh, loolu day tax du yàqu dañ naan la non non non loolu moom du ko baaxal ah non loolu manu koo baaxal nan nga mën a waxe naan ay sàngara dafa nekk loo xam ne lu la waaw <laughs> sàngara nekk lu xaram ah <laughs> léegi yow na nga mën ah naka li nga xamante ne nii euh, voilà xam nga sànq attention li ma bëggoon a wax li ma bëggoon a wax te ma naan am na lu ma naan affaire bi affaire bi àggalu ma ah ma àll bi jóge woon ci wàllu jën yeeg yi jóge ci eh, eh, xam nga lan la xam nga lan laa bëggoon a wax dafa fàttoon mooy nag attention waa jumhur buñ la nee buñ la nee li li li li nga xam ne mooy ndox mi da koo gëq da koo génne. walla mu nekk loo xamante ne nii dafa faatul boppam jóge ci ndox mi te dund ci ndox mi loolu dagan na mooy à condition que tollul fa mu lay lore gën a ma waxaatal ma ne la eh, eh, imaginer nga ñëw fekk jën woo xam ne dafa mujj commencé nëb loolu yow da ngaa loolu dañ naan la ñoom dañ naan la bu boobaa bu ko lekk par par pour d'autres raisons voilà loolu affaire boobu noonu laa fàtte woon parce que maa ngi naan affaire bi am na lu des am na lu des kay parce que damay ragal fay nga def ko après lekk jën wu nëb fii ba nga am problème nga ñëw naan ma li ma xool bëtu yaa ma ko waxoon lii ma dal lépp sama hospitalisation bi <laughs> li ma ko <laughs> ma seet si la ci hôpital bi nga may xeelu nekk ca yoo <laughs> saa bii boobu ko iftawoon ma la iftaw ma la dara waaye dama laa leeral mais. <laughs> yenn yi yaa ko war a jële waaw mooy zakat mooy ak muus <laughs> waaw bi jëli la waxul yi imaamu Shafi'i doon wax dañ tuddoon du kero <laughs> axi lan tanaala al ilma illa bi sab'ati yow mbokk bi ma doo joxe li nga xamante ne mooy xam-xam euh, mooy lu dul ci juróom-ñaar yi waxoon na la ko ak muus da muus waaw nit ki nekkul lépp loo xam ne waxuñu la ko rek doo ko xam waaw buñ ne lii dagan na mais nga ñëw fekk mu nëb mais nan ngay def ah <laughs> nan ngay def mais loolu doo ko nekk loolu moo ñuy indi voilà ci conservation bi ñu doon wax te ñu waxoon ko. yaa ngi fàttaliku sa ceeb bi nga doon ceebu yàpp bi nga doon kii moo am problème dugal ko ci ronlal nga lekk ci suur ba pare dugal ci ronlal gi bañ koo jox gone yi ba mu yàpp mooy daa léegi ñëwul ma foofu bala ngaa jàll di dem feneen di di di di di di ko fàtte man la waaw non en fait euh, loolu boroom xam-xam yi da eh, ci ñoom waa jumhur dañ naan affaire bu dee daa soppeeku bu ndaw rek loolu yàqu ko waaw bu ma la waxee ñeneen ñi nga war a xam ñan na saa surtout Shafi'i yi dañ naan bu dee soppeeku bu ndaw la loolu yàqu ko à condition que doo ci jëlee loolu la loola attention waaw attention <laughs> attention lii lu am solo la boo tax attention yi di bari mooy liñ jóge sànq bu dee ne yow li ëpp xalawatu zanni li ëpp sa njort mooy euh, bu ma ko lekkee mu jox ma jaayoo euh, di lekk dara euh, ñu naan lan alimentaire mooy affaire boobu rek nga lekk benn affaire ba pare ama ci ama ci ama ci kii benn problème loolu noonu bu dee loolu la te boo te mas na laa dal bu ko defee ah, ñoom dañ naan la ah non non non. loolu bu ko def voilà mais bu dee daa soppeeku tuuti kese noonu loolu yàqu ko te loolu am nañ ci ay dalil yoo xam ne moom la ñuy wax waaw yoo xam ne moom la ñuy wax mais eh, Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne non moom buy soppeeku waaw bu amee benn lu ci soppeeku rek loolu day day tax affaire bi dootul baax waaw loolu dootul baax ah waaw boobaa nag. sayu forox yeeg yooyu yëpp dañ naa ko dama teg ko ne waay dama teg ko ne waay sayu forox sayu sayu forox yi yëpp demal demal ka sani ji ko waaw waaw yooyu moom lañ naan la saay demal nga tegi ko loolu c'est pas wóor te tamit baaxul voilà parce que dafa soppeeku quoi alors que lépp loo xamante ni nii dafa soppeeku ndax yonent may saa saa loolu wax ne euh, euh, mooy ndox dafa la di laa walaatu euh, illa an taghayyara maa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw aw rihuhu bi najasatin tahduthu fii ndox dafa la tay laa lu dul mu soppeeku suwaar cafkaam wala couleur wala xetam ci loo xamante ne sobe la bu ci rot ñu ne loolu nag day dox ba fii mooy kon la euh, euh, la nga doon lekk lekk nga nga yoroon bu soppeekoo loolu kay day dugg ne mooy ne loolu soppeeku bi day wane ne jóge na ca lam ne woon waaw te bu boobaa nag kon bu boobaa moo tax daal euh, ci wàllu ihtiyat mooy attention waaw di bàyyi xel li Maalik yi wax même bu dee ñeneen ñi dañ ne bu dee lu tuuti la. ak soppeeku gu ndaw boo xam ne li ëpp sa sa sa sa du yàqu loolu daraa ci newul loolu daraa ci newul parce ku doon wax la Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu doon wax na am keroog am na loo xam ne bañ ko doon lekk benn euh, armée la buñ demoon benn xare am na lenn lu ci soppeeku woon te dañ ko doon lekk waaw damaa teewlootul xadiis boobu dëgg-dëgg instant bi voilà moo tax mais euh, lu mel noonu la woonaa ah, ci benn xare waroon lool mais leen lañ doon amoon na leen te way ba way taxawal way taxawal suuf yow keroog fii <laughs> way Seydina Anas nee na keroog yeneen di waaye saa saa mooy bi ñuy gis voilà loolu maa koy door a fàttali al way <laughs> mooy sauf que bi ma doon wax nii bi ma doon wax naan bu bu fàttaliku ma exactement boobu bokkul ak bi ah, mais bii nii lay la mooy keroog bi nga xam ne yow Seydina Anas nee na yonent bi saa saa dafa génn àddina fekk moom mu ngi tayle benn euh, bubbu ko ngam ci benn yahuudi hadith boobu xam nga Seydina Anas radiyallahu anhu moom soloon na ko lañ la wax moom nee na damaa ñëw di indi yonent bi saa saa benn beurre boo xamante ne nii benn graisse graisse boo xamante ne nii day day toq tuuti te xaw naa soppeeku am na lu ci soppeeku ñu ne waaw am na lu ci soppeeku loolooy wane ne loolu yàqu ko <laughs> beurre bi c'est pourquoi. mais pour yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo ko ak muur la wax la ko ëndaaleel te amoon na lu ci soppeeku voilà kon ñun wax moo tax euh, bu dee wàllu dal yi euh, euh, wallahu taala alam de waa jumhur li ñu wax day gën a dëgg rawatina Shafi'i yi surtout ñoom mais li Maalikee yi wax même bu dee ci keneen lañ jële indi ak yooyu mooy loolu it bàyyi ci xel waaw même bu dee ne bu dee ne luy lore la ñoom ñépp ci ànd nag ne nag bu boobaa attention bu accès degré boo xam ne day lore nag loolee nangu ko moytu tabu ko jëfandikoo wallahu taala alam kon léegi yow xam nga sa ceeb bi nooy defan moom <laughs> mana wa kon kay yow isnad yi man naa koy tagga ah man daal sawaay zopeku ngi gu ndaw la <laughs> ah yooyu yaa koy seetde loolu xam nga wal man ma ko mesure <laughs> mais nag ana boo fi amee ay incontinence ak maanaam incontinence ay biir yuy daw euh, yaa ko teg sama ah. moom yow daal yaay seet <laughs> ay jaare yu dul jeex <laughs> yow daal yaay seet waaw waaw waaw xam nga xam nga kii bi yii nii masala bii nii moom même xadiis yi ñoom Seydina Jaabir bi li imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu koy wax naan am na am na le fait mu ne dañ cee lekk weer am ci boroom xam-xam yi xam ne ñu ne loolu sax moo taxoon ma ne woon masala bi nañ ko indi maa ngi naroon a jàll sans ma citer ko sans ma wax istidlaalam nan lañ ci tàggaloo fi ñu ne parce que un mois ci gox yoo xam ne day tàng jër loolu boo ma yoree ndawal day yàqu ñu ne kon fii possibilité te ñoom dañ cee dagg ba ëndiwaale ci mois ba ëndiwaale ci Médina loolu manu ñàkk ne am na lu ci soppeeku <laughs> kon nag dañ ciy jële possibilité lekk aw ndawal loo xam ne même bu dee rek commencé na foro alhamdulillah <laughs> waaw ndax yonent ba ñu ne loolu fu ngeen ñu ak ko tey defal day tàng te yonent ba saa saam lekk li ëpp mooy foofu ku day day day soppeeku waaw mais mais xam nga wax ñuy dëgër lii moom du tegtal dañ naan la mais yow gars xanaa xamoo liñ la wax nee nañ ñun dañ koo defoon li Imam An-Nawawi ne washa'iq mooy loo xamante ne al-lahm alladhi quti'a li yuqaddam ngir ñu weer ko ci naaj yi ba mu tàng te wax nañ la mooy conservation yi léegi ku nekk xam nañ euh, waaye ndawal boo ko defee noonu mais day conservé wu ci naaj yi rawatina ak wexaay bi xorom bi nekk ci géej géej yooyu loolu da koy conservé bu baax loolu moom loolu moom loolu moom daal wul dëgër dara <laughs> waaw waaw xam nga Hanafi kii Shafi'i dañ naan euh, non bu dee daa xaw a tuuti loolu dañ ko loolu tanzih kese waaw waaw dañ koo kese ba mu des bu dee ne euh, dañoo leer na ne moo ci am mu ëpp sa sa sa njort ñu wax sànq loolu moom day xaram waaw loolu moom day xaram waaye bon waaye wax nañ la daal en tout cas affaire yi Eh, li nga xamante ne nii mooy mbir moomee wallahu taala alam <laughs> waaw léegi mu def eh, ñu continuer léegi hadis bi lan la waxaat aywa <laughs> mu ne eh, fa atayna neen fa lamma qadimna kon nañ jàll ne le maana fa marra min tahtiha wa tazawwadna min lahmihi wa sha'iq fa lamma qadimna al madinata bi ñu agsee Medina rasulallahi ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa dhakarna dhalika lahu ñu tuddal ko loolee fa qaala mu ne huwa rizqun akhrajahu allahu lakum mu ne lool wërsëg la gu leen yàlla wërsëgal waaw wërsëg la gu leen yàlla wërsëgal waaw kon loolu ñu xam ne loolu mooy kilifa gi boroom xam-xam bu ñëwee taalibe yi di ko laaj yoo xam ne ñoom dañ ci amoon lënt lënt mu xam ne lii nga xam ne bu mu nekk naan bon vous avez de la chance non boroom xam-xam du waxe noonu boroom xam-xam du waxe ay damaa yéen yéen a am chance non parce chance damay am loolu mooy lii yàlla gis nga rek ko delloo lépp ci yàlla tàmbal taalibe yi ñuy delloo biri ci yàlla waaw ginnaaw moom sëriñ bi ba ko tàmbalee bien sûr bu ko tàmbul la koy tàmbal nag moo tax nga naan yéen am ngeen chance yéen chance ngeen am alors que en tant que boroom xam-xam loolu waru nekk loo xam ne mooy sa kàddu waru la demee lii wërsëg la bu leen yàlla defal comme rizqul di leen delloo tout temps ci yàlla waaw ah mu ne leen lii wërsëg la boo xamante ne ni borom bi tabaaraka wa moo leen ko defal allahu akbar waaw <laughs> léegi ba pare ngir dalal seen xel dina dalal seen xel lekk giñ ko lekk ñoom wan ma ne dagan na mu ne leen est ce amu ngeen lu ngeen fa hal ma'akum min lahmihi shay fa tut'imuna est ce que leen kii li ngeen dawal jooju ngeen ne da ngeen koo ëndaale woon lu ci def ngeen may ngeen jox ñu suñu lekk waaw ngir gën a seen xel ak wan leen këne lii dagan na la wax <laughs> <laughs> waaw waaw mu ñu daal di indil ko yonent bi saa saam lekk ci waaw loolu euh, comme li ñoo al imaamu Nawawi wax rahimahullah ne dañ ciy jàng ne mukki bi wala ki nga xam ne dafa daa am ku la laaj benn masala nga wax ko ko waaye <laughs> waa jii daal euh, affaire bi xaw na ko euh, xaw na ko euh, perturbé parce que <laughs> daa ci moom hein mu ne bu mufti bi ki ko wax loolu ki ko ubbee loolu xam-xam bi wan ko def loolu noonu bu dee mën na koo def def loolu wax def ko moom mu ngir dina dalal xelam te lii daraa ci newul comme li yonent way saa saam def daal ci lekk ngir gën a dalal seen xel waaw te tamit amul benn ci ki sax yéen bi ngeen moo xamal leen ci ne côté bi ngeen tax ngeen lekk ci sax naan da ngeen a nekk ci istiraar da ngeen a lool mbir mi sax dafut foofu mbir mi mooy dafa dagan ci lu ñu doyal ndax moom yonent way saa maa ngi nii di ci lekk taman loruma <laughs> waaw <laughs> waaw mu ngi noonu waaw am na nag ñu ne yonent bay saa saam day koo lekk ngir dalal seen xel waaye am ñu ne non ngir barkeelu ci loo xamante ne nii xéewal la bu yàlla génne indil ko ñoo xam ne dañ doon jihaad ci yoonam waaw loolu la mais dañ naan la yooyu yëpp la waaye surtout tamit ngir wan leen ak daganam moom mi nga xam ne mooy ash waaye it euh, hadith bi dañ ciy jànge karamatul awliya waaw mooy awliya yi parandooy borom bi borom bi da leen di defal ay karaama loo xamante ne ay xar baax yum leen di defal waaw yum leen di defal yoo xam ne da leen koy defal comme lii nga xamante ne nii mooy bi ñu xiifi amuñu dara boo nekkee ci yoonu yàlla waaw fa man eh, eh, yaxruj min bayti muhajiran ila Allah non beneen bi eh, bi bi naan ku génn ci këram waaw kooku euh, euh, euh, muhajiran ila allah day am li nga xamante ne nii wa man yuhaajir voilà wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraagaman kasiiran wa sa'a ku génn di gàddaay ci yoonu yàlla kii fi sabilillahi ci yoonu yàlla kii nag dañoo génn ngir dem doxal yonent waaye saa saa loo xam ne jiyaat la borom bi dina leen defal ak ubbeeku ku rëy waaw moo tax ñoom lii kara seen karaama la waaw xar baax borom bi defal leen ko kon karaamatul lawliya radiyallahu anhum lu am la waaw <laughs> waaw loolu kon lu am am solo le fait que ren traité saa saam laaj leen ci tamit ñu jox ko loolu dañ ci jàngale léeg-léeg nit mën nga laaj kenn loo xamante ne du la koo laaj ngir euh, euh, màngee wut loolu mais ngir dalal xelam waaye ngir wane sa affinité moom nga ne ko loolu euh, dañ dañ ñaan ko mais man nga ma ci may tuuti loolu tekkiwul bokk la li nga xamante ne mooy ñaan gi nga xam ne moom lañ tere ak yu mel noonee kon. mu ngi noonee kon loolu lu ama am solo la waaw ah kon loolu baax na ah, léegi kon mu ne fa arsalna minhu fa akala te lekk googu ci yeneen tray sa saab lekk day wane ne kon lekk kasaaloo dagar na na <laughs> léegi yow booy lekk di jën yaa fay del bàttale ko yii <laughs> waaw mu nekk lu ama am solo <laughs> <laughs> waaw loolu lu ama am solo la kon nag euh, ci kaw nii euh, yaakaar naa ne kon c'est bon kon ci kaw nii jeexal nañu xadiis bi insha allahu taala bari na njariñ gis nga xadiis bu rëy rëy rëy mbir na waaw euh, moo anna sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam Euh, bon c'est pareil ah, daa mel daam lu ma nam na lu des mais bon c'est pas grave c'est pas grave waaw <laughs> ah, c'est pas grave baax na noonu de toute façon ma may pare di ko fàtte la ko mais bon c'est bon <laughs> ah kon baax na waaw ah, mu ngi noonu فتطعمون فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون voilà léegi ak wàcc gërënti la sa sam neew lii man loolu moom départ man yooyu di ma ko lekk yooyu moom wóorul ko seexlu naa ko <laughs> yooyu way yow lan yam meddu saa yi ci géej gi jóge foofu loo xam ne man mi xaw ma ko moo <laughs> du gisuma ko bokk <laughs> saa yi man daal baax na déedéet kon mu ngi noonu kon yem noonu ba insha allahu taala bii di ñëw ñu jël xadis 519 léegi bi jeex de fay ñaata xadis la fan la waroon a mais 521 bi Seydina Jaabir moo ko nettali xadis bu gudda gudda gudda gudda gudda gudda la moom itamit ah 520 bi moom la non 521 bi Seydina Anas la mais bu bi moo gudda gudda gudda gudda gudda. waaw ñoo gën a gudd sax bii ñu jógee ah, nag mais bii di ñëw bu Seyna Asma bint Yazid ah xam nga kooku <laughs> eh, misaaw na wala rasuuli ko Asma bint Yazid <laughs> radiyallahu ta'ala an demal déglu ko moom ci archive nga xool Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bii di ñëw ñu gis ko hadisam muy hadis 519 wallahu ta'ala a'lam